أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم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 ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci xadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax naan julli guddi daal ñaar ñaar la bu ñu ragalee maanaam e, e, su fekkente da nga bëgg a e, dem maanaam na nga daal julli li nga xamante ne moom mooy witar benn rakka bu ko defee mu daal di lay tóolulal li nga xamante ne moom nga julli woon gisoon nañ ci naka noonu hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu anha muy nettali ne yonent bi sallallahu alayhi wa fukki rakka ak benn la daan julli ci guddi gi maanaam kon moom mooy rakka bu mujj bi moom mooy witar bi beneen bi nga xamante ne moom mooy buntu bi ñu gisoon mooy baabu sa'atil witri maanaam gisoon nañ ci buntu bi nga xam ne mooy wax ci waxtu yi witar yi kañ lay tàmbali ak kañ lay jeex te gisoon nañ masala yi nga xamante ne moom moo ci aju woon ñu gisoon hadithul mu'allaq bu sayyidna Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bumu naan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo dénkoon ci muy witar laataa muy nelaw waaye gisoon nañ xadis sayyidna Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala anhu muy leeral ne witar daal maanaam fañ koy defee mooy bu jullit ki daal di julli ba nga xamante ne mu ne wa yuutiru bi raka moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kaana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yusalli min al-layli masna masna yuutiru bi raka wa yusalli rak'atayn qabla salaatil ghadaat mu daan ni euh, moom daf daan yenente bi sallallahu alayhi wasallam da daan julli euh, ci guddi gi julli ñaari rakka ñaari rakka ba daal di tóolale benn maanaam mu witaree ko euh, bu boobaa mu julli tamit ñaari rakka laata muy julli julli suba gi loolu tamit te na nga xamante ne noonu la ko daan defee dafa mel ni noddukat bi maanaam daf ko taxaw ci noppam yi di noddu maanaam mooy maanaam mooy kii lëqam dafa mel ne daf koo wax ne ko gaawal nga ñëw ñu nga gaawal julli gisoon nañ ci hadith sayyidat Aisha bi tamit radiyallahu anha ñu naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kullul layli awtara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wala awtara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wantaha witruhu ila sahar guddi gi yëpp yëpp wàll ci guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam witar na ci waaye nag ki nga xamante ne moom la daytale te loolu la daan mujjee def moom mooy ne witaram ci njël la ka daan def maanaam laataa fajar mooy waxtu wi nga xam ne ci la ñuy xëdde gisoon nañ ci baabu iqaadu nabi sallallahu alayhi wa sallam ahlahu bil witr bunt bi nga xam ne moom mooy wax yeeg yenente bi sallallahu alayhi wa doon yee njabootam maanaam ngir ñuy mën a julli witar loolu gisoon nañ ci hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha mu ne fa idha arada an yutira ay yenente bi sallallahu alayhi wasallam su daan bëgg euh, euh, su daan bëgg witar daf ma yee bu ko defee man ma daal di witar maanaam moom mooy bu dee ci guddi gi yëpp maanaam bu guddi gi waaja jeex ba moom ci boppam sallallahu alayhi wasallam di waaja a witar ci la yeewee soxna si bu ko defee moom it mu daal di witar gisoon nañu baabul li yaj'al axira salaatihi witra bunt bi nga xam ne moom mooy wax ne nañ def euh, mujjantal ak julli gi mu nekk witar gisoon nañ ci xadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ijaalu axira salaatikum billayli witra def leen seen mujjantelu julli ci guddi gi mu nekk julli bi witar maanaam loolu kon gisoon nañ tamit masala yi nga xamante ne tamit ñoom ñoo ci aju woon ci euh, buntu bi ak buntu bi nga xamante ne ñoom ñoo ko jiitu léegi ñu mu daal imam al-Bukhari rahimahullah daan ne baabul witri ala dabba buntu bi nga xamante ne moom mooy leeral ci witar yi nga xamante ne moom mooy euh, witar euh, ci kaw euh, daaba maanaam nga xamante ne ginnaaw bi nga xamante ne dafay wax doole gi nga xamante ne moom la witar am kon nag li nga xamante ne yelloo na moom mooy ku mu fekk nag ci sa kaw waruwaay maanaam mu fekk la ci sa kaw fas wala mbaam wala gëléem wala book mu fekk la ci sa kaw oto wala boog mu fekk la ci avion bi maanaam ndax ci kaw waruwaay yooyu def na ci witare ndax maanaam buñ ni comme ni nga xam ne noonu ngay bàyyee xel ne julli gi waxtu waa gi génn muy waxtu julli juróom yi naka noonu ndax noonu nga war a sàmmonte ak waxtu yi nga xamante ne ñoom ñooy waxtu julli witar gi bu boobaa ngir dëgëral loolu waaye tamit ne la bu fekkente ne daf laa fekk ci sa kaw dàbba tamit nga bàyyi ko xel ne mën nga koo def ci kaw dabba bi bokkul ak yeneen julli yi nga xamante ne moom la ñuy def loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jumhur ulama ci maliki ak shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ñoom nangu nañu ko witar ci kaw dabba bi waaye nag ñi nga xam ne ñooy fuqaha hanafi rahmatullah alayhim ñoom dañ koo lànk maanaam ngir jàpp gi nga xamante ne jàpp nañ ne julli witar dafa war moo tax kenn du ko def lu dul ci suuf maanaam ci wàcce waxoon nañ tamit na la xanaa Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi alayhim jàpp nañ dañu jàpp ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom witar war ci moom waaye bu boobaa laaj bi nga xamante ne moom mooy juddu moom mooy ne xadiis bii nga xamante ne moom la ñu war a dugg insha allahu taala ana kon lan moom moo tax Yonent bi euh, sallallahu alayhi wasallam doon witar ci li nga xamante ne moom mooy. Eh, ci kaw dabba bi maanaam loolu lu tax lan lan lan lan moo tax kon yenente bi doon ko def sallallahu alayhi wa sallam bu boobaa li nga xamante ne moom lañ ciy tontoo moom mooy ne eh, loolu eh, li muy tegtale rek moom mooy ne da da loolu dañ ko woyofal ci witar bi ñoom loolu lañ koy tontoo waaye fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom dañ naan déedéet loolu day tegtale ne witar du lu nga xamante ne moom mooy lu war xattaa ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye amaan li gën dëgër moom mooy ne muy julli guddi yépp yi xew ci guddi gi julli yi naafila guddi googu maanaam kon ba ci witar bi dafa war ci kaw yenente bi sallallahu alayhi wa ngir ni ko borom bi subhaanahu wa taala wax ne ko wa min al-layli fatahajjat bihi naafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda maanaam ci guddi gi yow eh, na nga nekk koo xamante ne eh, da ngay def tahajjud maanaam moom mooy di jug ci guddi gi di jaamu yàlla di julli loolu nag mu nekk naafilatan laka loolu ak ndollent la pour yow maanaam kooku kon mu nekk jagle ci jagle yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda loolu mooy tax kon nga mën a jotee ci borom bi yu maanaam daal lay euh, dekkale yëkkati la wala boog mu yeggale la ci maqaam mahmud bi nga xamante ne euh, moom kenn rek moom moo koy am te mooy yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilay haddasanaa Isma'il te moom mooy al imaam Abu Abdullah al Asbahi di Isma'il ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Uways eh, ibn Malik ibn Abi Amir al Asbahi di doomu ci eh, ci jigéenu imaamu Malik eh, rahimahullahu ta'ala muy kon Abu Abdullah al Madani. mi ngi génn àdduna ñaar at ak ñaar fukk ak juróom benn ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñaari imam yi rek ñoom ñoo solo maanaam borom ñaari saxiix ñoom ñoo solo ay xadiisam rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathani Malik te moom mooy imam Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik uh, uh, di imaamu waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam mi ngi génn àdduna juróom-ñeent fukk ak ñeent. juróom-ñeent fukk ak ñett jàpp juróom-ñeent fukk ak ñeent génn adduna téeméeru at ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom tamit ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Abi Bakr ibn Amr ibn Abdurrahman ibn Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab maanaam kon euh, muy al Abu Bakr al-Umari moom turam bii moom mooy dàqan talam muy Abu Bakr ibn Umar ibn Abdurrahman ibn Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab doom bi sët ci Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma moom mi ngi génn adduna rahimahullah téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an Sa'id ibn Yasar muy Abul Habbab euh, Sa'id euh, ibn Yasar di waa Madinatul Munawwara gane adduna fanweer ak juróom-ñaar génn adduna téeméer ak fukk ak juróom-ñaar. wala boog téeméer ak fukk ak juróom benn comme imam comme Naafi' taala ñoom ñoo bokk daanaka jamono ji nga xam ne ci la ñu euh, génn adduna rahmatullahi ala al jami' mun na xadisam ñu ngi ci kutubu sitta annahu qaala nee na kuntu nekkoon naa afiiru doon tukki ma Abdullahi ibn Umar muy Seydina Abdullahi ibnu Umar ibnu Xattaab radiyallahu ta'ala anhuma di saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa koy wax al asari moom mi nga xamante ne euh, mu Abu Abdurrahman mooy dàqatal moom tamit Abu Abdurrahman di waa Makka ginnaaw mu nekk waa Madinatul Munawwara gane adduna euh, euh, maanaam benn at ginnaaw bañu yabale yonent bi sallallahu alayhi kon muy fukki at ak benn laataa gàddaay gi mu ngi génn adduna juróom-ñaar fukki at ñeent ginnaaw gàddaay yonent bi. sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ay ah, xadisam nekk ci kutubu sitta li nga xamante ne moom mooy musnadam mooy ñaari junni ak ñaar téeméer ak fanweeri ah, xadis ñi nga xamante ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala imam Muslim dëppoo nañ ci téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett imam al-Bukhari wéetoo ci juróom ñett fukk ak benn imam Muslim wéetoo ci fanweer ak benn ci xadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu taala anhuma annahu laysa moom mu ne mu ne daf doon tukki ak moom mu ne euh, bi tariqi Makka ci yoonu Makka fa qaala Sa'id te moom mooy ibnu Yasaar rahimahullahu taala fa lamma ba nga xamante ne xasiitu ragal naa ak suba maanaam li muy tekki nag moom mooy bi ma demee ba ragal ne subaa ngi waaj a jot li muy tekki mooy bi ma demee ba gis mandarga yu may tegtale ne suba léegi mu jot bu ma ko julliwul léegi suba dana daal di jot loolu moom la ci namm maanaam kon loolu moo tax tamit imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii ngir xew-xew yu mel noonu mu ne nazaltu ci laa wàcce fa awtartu ma daal di witar summa topp lahiqtuhu ma daal di koy dab maanaam ma daal di dem dabi ji sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma fa qaala Abdullah moom mu ne ma moom sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ayna kunta ana fan nga nekkoon faqultu ma ni ko xasiitu dama doon ragal as-subha suba fa nazartu ma daa di wat fa awtartu ma daa di witar fa qaala abdullah sayyidina abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma ne ko ne alaysa xanaa du la xanaa du laka ñeel na la fii rasulillahi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam iswatun ak roykaay xasanatun bu rafet te loolu dëgg la yee comme ni yenente bi waxo li alquran wax ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kaana yarju allaha wal yawmal akhir wa zakara allaha kathira mu ne dëgg-dëgg eh, nag ñeel na leen ci jëmmi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam roykaay bu rafet ci ñeel képp koo xamante ne yaakaar na buur yàlla subhaanahu wa li nga xamante ne eh, eh, ak bu mujj bi tey tey yàlla lu bëri loolu tamit maanaam mooy ne kon loolu mooy képp koo xam ne ab jullit bu baax la rek yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom moo war a nekk royu kaayam lii tamit day tegtale ne ci mboolem mbir yi yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa war a nekk sa royu kaay rawatina ci yi nga xamante ne moom mooy jaamu yàlla yi nan la ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon defe loolu moo tax ba ko ko laajee sa qultu mu ne maanaam lii istifhamu inkaar yi rek la maanaam daf ko koo laaj ngir rek di nga jëf ji mu jëf waaye laaju ko ngir sikki sàkk gi muy sikki sàkk ci ne moom kat bu xamoon ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam lay doxale yenente moom doon na doxalee noona faqultu nee na ma ni ko balaa ahankay wallahi waat naa ko ci yàlla dëgg-dëgg loolu moom mooy li nga xam ne moom la ñooñu mag ñu baax ñooñu rahmatullahi alayhim wa radiya anhum noon lañ meloon qaala mu ne ko fa inna li naka liwér bóor mooy ras rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam kaana nekkoon na yuutiru doon witar alal ba'iri ci kaw gëléem gi maanaam kon loolu day tegtale ci anam gu leer ci ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam witar na ci kaw gëléemam te loolu di daal di dëgëral li nga xamante ne moom mooy mazhabu jumhurul ulama rahmatullah alayhim hadith bi imam al-Bukhari dana ko indiwaat ci hadith yu euh, ci hadith numéro mille ak mille quatre-vingt-quinze ak mille quatre-vingt-dix-sept imam Muslim na ko noonu hadith numéro sept cent ñetti yoon imam abu imaamu Malik indi na ko xadis numéro trois cent vingt un ngir ne ah, xadis bi ci moom lañ ko imam al ñoom imam bi jëlee rahimahullahu taala ah, naka noonu imam Abu Dawud solo na ko xadis numéro mille deux cent vingt quatre imam at-Tirmidhi xadis numéro quatre cent soixante douze imam an-Nasa'i xadis numéro quatre cent quatre vingt dix sept cent quarante quatre mille six cent quatre vingt six mille six cent quatre vingt sept imam Ibn Maaja solo na ko xadis numéro mille deux cent imam Ahmad ibn Hanbal Euh, moom euh, solo na ko euh, fukki yoon ci wala boog juróom-ñeenti yoon la ko solo muy 4519 4530 4620 5208 5822 5936 6221 6224 ak 6449 dañuy gis ne kon waa ko kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ suñu hadith bi rahimallahu al-jami' mu ne baabul witri fi safar maanaam baabu buntu ngi nii bi wax ci al witri witar gi nii watar fi safar ci tukki maanaam li nga xamante ne moom la ci wax fii nii euh, mooy ne euh, li nga euh, maanaam moom mooy ni képp koo xamante ne dafa jàpp ci salaf yi rahmatullahi alayhi ku mel ne imam ad-Dahhak rahimahullahu taala ne ci ne safar maanaam ni nit ki bu nekkee ci tukki waroo doo witar maanaam di sukkandikoo ci loo xamante ne tamit ay wax la yoo xamante ne yu mel ne la euh, waxu sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xam ne daf ni woon law kuntu musabbihan fi safar la atmamtu bu ma doon euh, naafila ci tukki day kon de doon naa matal muy xadis boo xamante ne euh, mi ngi ci sunan mi ngi ci Sahih imaamu Muslim Euh, rahimahullahu taala loolu nga xamante ne waaye nag bu boobaa maanaam loolu yu mel noonu sukkandikoo ngir mën a wax wax yu mel noonu ne daal witar nekkul luy ci tukki comme li nga xamante ne noonu la ràññeekoo ci ku teew waaye nag li nga xamante ne mooy waxu jamaahirul ulama rahmatullah alayhim te loolu seen biir foofu la u mazahibul arba'a yi bokk ci xanafiya yi ak maaliki yi ak saafi'i yi ak xanaabila yi rahmatullahi alayhim ñoom ñëpp yoonal nañ li nga xam ne moom mooy witar ci maanaam moo xam ci dafa ci tukki la wala boog ci teew la te fuqaha xanafiya yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne dafa war ci bu ñu tukkee comme ni nga xamante ne noonu la waree ci bu ñu teewee naka noonu loolu moom mooy mazhabu ñi nga xam ne ñoom ñooy Maliki ak Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi alayhim ne dañoo jàpp ne sunna la bu dëgër ci bu ñu tukkee ak bu ñu teewee ngir ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mosu koo bàyyi kon li nga xamante ne moom la sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala maa wax noon li nga xamante ne moom lay tekki moom mooy ne su fekkente ne danaa naafila yeneen xeeti naafila waaye witar moom ala ak ñaari rakkay fajar yeneen bi sallallahu alayhi wasallam musu ko bàyyi moo xam dafa teew moo xam dafa tukki loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi buntu bii ngir leeral li nga xamante ne moom mooy wuute yi maanaam maanaam ngir leeral mbir moomu mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Muusaa ibn Ismaa'iil te moom mooy al imaam Abu Salamata al Minqari at-Tabuzaki rahimahullahu ta'ala di imaamu waa Basra comme li Yahya ibn Ma'in waxoon rahimahullah ci moom nee na mboolem sëriñ bu ma mës a dem gis naa ni tey am naa ak téyu am na téyu ci man maanaam mooy daf ma dama am charisme ci kanamam mu respecté ma jox ma gëdd gëdd goo xamante ne am na yu bari bari daf koy bàyyi xel ci sa man bu ma teewee ba mu def kii mi al asram bii nga xam ne mooy at-Tabuzaki mooy imam Musa ibn Ismaïl at-Tabuzaki moom moom moom ni mu mel noonu la mel ak ñëpp ni mu mel ak ñëpp noonu la mel ak man kese maanaam amul ah, dara lu mu ci bàyyi xel muy imam bu mag di xaafis boobu génn àdduna ci weeru rajab ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñett ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te Basra rahimahullahu ta'ala moom ah, imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud Euh, ñoom ñoo soloo ci moom mu nekk seen sëriñ waaye ay xadiisam ñi ngi ci kutubu sitta maanaam euh, ñi ci des ñëpp seen sëriñu sëriñ la rahimallahu al-jamii' mu ne qaala haddathana Juwayriya ibn euh, Asma te mooy Abu Mukhariq dañ koy xamit Abu Asma Juwayriya ibn Asma ibn Ubayr ibn Mukhariq ad-Dubai moom waa Basra la rahimahullahu ta'ala mi génn àdduna téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom nag imam al Bukhari moo solo ci moom ak imam Abu Dawud ak imam uh, ak an-Nasa'i uh, imam Abu imam Bukhari Muslim Abu Dawud ak an-Nasa'i ñeenti ñi ñoom ñoo solo ay xadiisam ay uh, kon ci ñi nga xamante ne ñoom mooy imaamu Euh, ak Tirmidhi ak imam Ibn Maaja kon ñoom solowuñu ay xadisam rahmatullahi ala al-jamii an Naafi' te moom mooy mawla sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ta'ala anhuma moom moom tamit waa Madina la waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam mi ngi génn àdduna téeméer at ak fukk ak juróom benn jàpp téeméer ak fukk ak juróom ñaar ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko gisoon ci Sa'id ibn moom lañ doon wax ne ñoom ñoo bokk at bi nga xam ne ci lañ génn àdduna rahmatullahi ala al-jami' moom tamit haditham mi ngi ci kutubu sitta an ibn Umar gis nañ ko léegi muy sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na kaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam yusalli daan julli fi safari ci tukki ala rahilatihi ci kaw war waayam haythu fa nga xamante ne rek tawajjahat moom la daan jublu bi ci moom yuu mii moom dana yuu mi u danaan junj an ak junj maanaam li muy tekki moom mooy ne bu ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu daan nekk ci tukki danaan yéeg ci kaw fas wi bu daan yéeg ci kaw fas wi maanaam daka daan danaan daw ak dem ak moom mais wala boog ci kaw gëléem gi bu boobaa ni nga xamante ne noonu la daan def bu waxtu bu bëggee naafi la maanaam day daal rek jublu fi nga xamante ne moom mooy maanaam fi fi fi fi gëléem gi jublu rek maanaam tey bu doon oto tamit fi oto bi jublu maanaam bu jar ngay jéng feneen wala ngay dem neneen maanaam ni nga toogee nii rek noon ngay daal jublu ba mu des na su fekkente ne masalan da ngaa nekk si oto boo xamante ne yaatu na yaatuwaay woo xam ne comme yenn kaar yi bus yi wala mu nekk kom euh, euh, nga nekk euh, loo xamante ne daal lu yaatu la waaye bu fekkente ne dafa xat comme nii nga xam te ne ay cinq places yooyu la ba pare da ngay takk ceinture bi ni ngay toogee yu mel noonu yooyu moom da ngay daal di rek jublu fi nga xamante ne foofu la jublu am na nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu daal di indi wax ne ni nga xamante ne moom ngay njëkke mooy dañuy daal di jublu ci xibla bi ba kabbat après nag fi ju fi fi nga xamante ne foofu la oto bi maanaam foofu la Euh, waruwaay luy jublu nag après nga continuer jublu foofu waaye nag da ngay junj li muy tekki moom mooy rokoo bi ak sujjóot bi yëpp daf ko daan junj maanaam day def nii rokoo bi day wàcc tuuti maanaam continuer di dawal waaye bu dee sujjóot bi euh, maanaam day gën a wàcc rek gën koo junj loolu lay tekki maanaam ne noonu lay waxee mu ne salaatal layl waaye nag julli guddi gi la ko daan def illal faraa'id ba mu des farata yi farata yi nag moom moom da daan wàcc waruwaayam julli. maanaam ci kaw loolu kon dañuy xam ne bu fekkente ne comme niñ ko gisee woon bu fekkente ne julli farata moom da ngay wàcc daal di julli maanaam bu bu boobu nga da ngay wàcc julli te ba mu des su fekkente ne amuloo possibilité bi maanaam masalan tey nga ànd ak ay nit ñoo xamante ne dañ lay bàyyi maanaam oto bi yow amoo ci contrôle maanaam euh, dafa am ku koy dawal te munu la te mayu la nga wàcc. waaye loolu nag mooy gannaaw ba nga defee sabab yi nga xam ne moom moo war a tax yëpp ba du ba mu war laa mën a may nga wàcc waaye su dul loolu maanaam da war a wàcc te loolu mooy li nga xam ne moom mooy li ràññeek bu boobaa maanaam mooy mënoo julli comme ni oto yi di mel maanaam yenn oto yi da ngay xam ne mënoo cee jullee loolu bu boobaa doo julli doo da ngay daal di julli da ngay jóg maanaam bu fekkente ne bus la masalan da ngay jóg taxaw fi nga xam ne foofu la ñu war a taxawee bu fekkente ne du bus nag ak comme oto yi cinq places yooyu bu boobaa doo mën a jug taxaw waaye bu boobaa dangay wax li nga war a wax yëpp da nga ko wax et cetera maanaam ak yu mel noonu jëf yi tamit lépp loo ci mën a jëf da nga koy def loo ci mënta def da nga koy loolu moom mooy su fekkente ne euh, maanaam mooy bu fekkente ne amul beneen pexe te waxtu wi mi ngi génn. waaye su fekkente ne gën kon da ngay sabablu mboolem xeet xeetu sabablu amul na par exemple bu ma ko ñaanee day bañ bu ma waxee lii day kii loolu bokku ci maanaam faw nga def mboolem sabab yi nga xamante ne mooy tax ba julli gi nga mën koo def loolu moom bu boobaa da ngay daal di mën a jund foofu beneen mbir rek bi nga xamante ne tamit mat naa leeral fii moom mooy amul lu mbir mi mën a wëlbatikoo ba waxtu wi génn ci roo julli même bu fekkoon ne dañ laa téye mënuta la ne la par force ci oto bi ngay def bu boobaa euh, da ngay julli ci biir oto bi bu law waa oto bi ne euh, sunu oto bii bul ci julli tamit par force da ngay julli maanaam boo julliwul da am bàkkaar maanaam boo julliwul ci oto bi yow da am bàkkaar ànd ak ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo la jàpp ci oto bi yow ñoom ñoo tooñ maanaam ngir ne moomeelu suñu borom subhaanahu wa taala boo xam te ne daf leen koo dénk donc ñoom ci lañu bañ yow nga def ci jaamu yàlla bi nga xam ne moom nga war a defal fa borom subhaanahu wa taala maanaam ala kulli xaalis te lii nii maanaam ñaari borom xam-xamu fiqh duñ ci werante maanaam lii nii ñaari boroom xam-xamu fiqh duñ ci werante dégg nga kon euh, farata yi mu ne wayu wutiru bu woowaa tamit mu daal di witar ala raxilati yi ci kaw war waayam maanaam moom mooy kon witar ndekete dafa bokk ci naafila yi nga xam ne mënef kon bu boobaa day daal di ci naafila yi ngir ne farata yi moom la ñuy moom lay moom moom rek la daan bàyyi te lii tamit day dëgëral li nga xam ne mooy mazhabu jumhurul ulama rawatina fuqaha u maliki rahmatullahi alayhim wallahu a'lam ah, xadis bi imam al-Bukhari dina ko indiwaat léegi ci xadis bi di ñëw xadis numéro 999 dina ko indiwaat 1095 1096 1097 ak 1105 ah, gisoon nañu tamit ne imam Muslim ah, maanaam ak waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko rahimallahu al-jamii' na baabul qunuuti Euh, wala boog indiwoon na ko 999 plutôt maanaam euh, mu ne baabul qunuuti qabla ruku'i wa baada baabu buntu al qunuuti qunuut euh, qabla ruku'i lu jiitu ruku' wa ba'dahu ak ginnaawam maanaam qunuut nag ay maanaam baat la yoo xamante ne dañ koy jàng maanaam dañ koy dañ dañ koy tari maanaam muy mu nekk ñaan goo xam ne dañ koy def laataa ñuy ruku' ci rakka bu mujj ci julli gi wala boog ñu def ko laata ñuy euh, bu ñu rokkooyee ba yëkkatiku ci rokkooyee borom xam-xam yi nag rahmatullah alayhi mu wuute nañu ci naka ak ban jamono lañ koy def ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha wa hanafiyya yi rahmatullah alayhim ñoom fi nga xamante ne moom la ñu wax ne fa lañ koy def moom mooy bu ñu jógee ci rokkoo amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha shafi'i yi rahmatullah alayhim ñoom fi nga xam ne foofu la ñu wax ne fa lañ koy def moom mooy laata euh, contraire bi la maanaam fuqaha o xanafiye rahmatullahi alayhim laata ngay roko fuqaha o shafi'i rahmatullahi alayhim bu ñu jugee ci roko fuqaha malikiye rahmatullahi alayhim ñoom itam maanaam ñoom dañu ne maanaam mënef na koo def laataa ngay roko moo gën waaye comme shafi'i rahmatullahi alayhim waaye euh, voilà maanaam shafi'i ak xanaa ak malikiye ñoo nuroo foofu maanaam laa <laughs> ngay roko euh, nga koy def comme shafi'i rahmatullahi alayhim xanafiye rahmatullah ñoom ñoo koy def kon kañ ginnaaw bi ñu jógee ci roko ñi nga xam ne ñooy Shafi'i ak Maliki rahmatullah alayhim ñu ngi koy def laataa ngay roko sauf que Maliki rahmatullah alayhim dañu ne maanaam boo ko defee itam ginnaaw roko ab itam baax na loolu tam moom mooy li teqale diggante Maliki ak Shafi'i rahmatullah alayhim amma ni donte loolu tamit wax la ci lenn ci Shafi'i rahmatullah alayhim comme ni Maliki wax am na lenn ci Shafi'i ñoo xam tamit ba tey wax nañ ko am amma ñi nga xam ne ñooy fuqaha hanabila yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo ne laataa nga koy maanaam jam maanaam da nga koy def euh, laata ak ak ak ba gannaaw ga maanaam ñaar yëpp baax na maanaam dañ laa tànn loo yaay yow rek yaay tànn loolu kon mu aju ci li nga xamante ne moom mooy ñaan yi nga xamante ne moom lañuy ñaan ci rokoo bi xadisu boobu gisoon nañu li nga xamante ne moom moo ci euh, aju woon ci wàllu rokoo googu li nga xamante ne rek moom mooy beneen mbir bi nga xamante ne euh, moom mooy euh, euh, mbir beneen beneen mbir bi nga xamante ne moom moo aju ci bunt bi moom mooy tari gi bi nga xamante ne moom la ñuy tari su fekkente ne ñi nga xam ne ñoom ñooy xanafi yi rahmatullah ñoom dañ ne witar mënif naa tari ci kaw waaye ci kenn rek lañ ko may ko mooy imam bi ci weeru koor maanaam imam bii dul jiite nit ñi taraweex ci weeru koor moom buy witar day tari ci kaw ñi nga xamante ne ñoom ñoy ñooy euh, Shafi'i wala bokk Maliki bokk rahmatullah alayhim ñoom danoo jàpp ne dañ koy tari ci kaw mais ñëpp koy tari maanaam muy kii nga xamante ne da imam la ak kirul imam Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom ak Hanafi euh, rahmatullah alayhim jegewante woon ñoom dañu ne euh, bi moom maanaam képp ku dul ma'mum daal moo koy tari maanaam muy imam ak kii julli moom kese moom moo koy tari waaye tamit ci weeru koor ci weeru koor rek leneen lu dul weeru koor li ci sunna mooy nga wax ko ci suuf ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy xanaa xanaa bi lay rahmatullahi ñoom dañ ne euh, dañ laa tànnaloo maanaam dañ laa tànnaloo mën nga koo wax ci kaw mën nga koo wax ci suuf loolu kon moom mooy bu ñuy lii yëpp masala yi yëpp mi ngi concerné kunut ci witar waaye am ba kunut ci suba ci julli suba ak wala boog yeneen julli yi loolu ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u maliki rahmatullahi alayhim ñoom ci julli suba ak julli tisbaar ñoom ci lañ ko def sunna amma li nga xamante ne moom mooy fuqaha u shafi'i eh, eh, eh, ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha u shafi'i rahmatullahi alayhim ñoom dañ koo waral ci julli suba ñi nga xam ne ñooy hanabila rahmatullahi ak hanafi ñoom dañ ne boo ko defee sa julli du baax maanaam kon ngir ne da ngaa yokk dara ci julli gi ngir ne dañ koo folli maanaam kon yëpp day euh, dëgëral maanaam day nekk loo xamante ne ay euh, wuute la euh, yoo xamante ne am na ci ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awal kitaab al imaam Abul Hasan al Asadi al Basri rahimahullahu ta'ala Musaddad ibn Musaddad ibn Musarbal ibn Mustawrad ibn Murabal ibn Mugharbal ah, al Basri al Euh, al al al asadi al basri rahimahullahu taala ko gisoon nañu a Abdul euh, Aziz Abdul Malik ibn Abdul Aziz la tudd moom mooy turam waaye dañ koy wax lan Musaddad moom mooy dàqantalam mi ngi génn àdduna ñaar téeméeru at ak ñaar fukk ak juróom-ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom euh, imaam al Bukhari ak imaam Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom imaam an-Nasa'i ak imaam at-Tirmidhi solo nañ ci ñoom benn ak ñaari xadiis. maanaam euh, euh, kon day gis ne ay xadiisam imaam al-Bukhari imaam Muslim imaam at-Tirmidhi euh, imaam al-Bukhari boog ak imaam Abu Dawud ak imaam at-Tirmidhi ak imaam an-Nasa'i ñoom ñoo solo ay xadiisam amma ñi nga xamante ne mooy imaam Muslim ak imaam Ibn Maaja ñoom solo wuñ ay xadiisam rahmatullahi ala al-jamii' man qaala haddathanaa Hammaad ibn Zayd muy Hammaad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al Jazami Abu Ismaïl di waa Basra ta'ala moom mi ngi gane adduna juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam imaamu Malik maam ñoom ñoo bokk at biñ génn rahmatullahi ala al-jami' mu an Ayyub te moom mooy al imaam ah, ah, ibnu Abi Tamimata Saxtiyaani Abu Bakar bi waa Basra rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gën a àdduna juróom benn fukki at ak juróom ñett génn àdduna téeméer ak fanweer ak benn ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadiis am nekk ci kutubu sitta an Muhammad moom ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala muy Abu Bakar al-Ansari rahimahullahu ta'ala génn àdduna téeméer ak fukk ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay xadisam nekk ci kutubu sitta wa qaala su'ila Anas te moom mooy ibnu Malik ibnu Nadr ibnu Damdam al-Ansari Abu ah, Hamza di Zul Uzunayni radiyallahu ta'ala anhu génn àdduna juróom ñeen fukki at jàpp juróom ñeen fukki at ak ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadisam nekk ci kutubu sitta mu ëpp sax ñi nga xam te ne ma mu bokk ñoom ñoo ñu ëpp li ñu solo ay xadis ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadis musnad nekk ñaar téeméeru ñaar téeméeru xadis ak ñaari moom ñaari junni hadith ak ñaar téeméer ak juróom ak ak ak ak euh, juróom-ñett fukk ak juróom benn euh, li nga xam ne moom mooy imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo ci téeméer ak juróom ñett fukk imam al-Bukhari wéetoo ci juróom ñett fukk ak benn imam Muslim wéetoo ci juróom ñeent fukk ak non juróom ñett fukk imam Muslim ci juróom ñeent euh, Malik radiyallahu ta'ala anhu qaala mu ne moom maanaam xaala dafa ne su illa laaj nañ ko ne aqanata ndax kunut na annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam fi subhi ci suba qaala mu ne naam waaw faqiila ñu wax la woo neel ko awa qanata ndax dafa kunut qabla ruku'i lu juuti muy ruku' qaala mu ne ba'da ruku'i ginnaaw ruku'i yasiran lu néew maanaam lii nii dëgëral mazhabu maliki yi rahmatullahi nga xam ne ñoom dañ ne nga def ko ci laataa ngay roko moo gën waaye boo ko defee ginnaaw roko bi yàqut dara maanaam kon muy dëgëral ne li nga xamante ne mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daan na a ngir ne bu fekkente ne sax na ci julli yi nga xam ne mooy julli juróom yi te julli yi ñooy yooyu yi gën a war waxuma laa jullit witar bi nga xamante ne dañ koy def ngir jeexale ko gu bës bës bi ba pare maanaam mu nekk place boo xamante ne yaakaaru ñaan daf caa ne maanaam kon bu boobaa loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi hadith bi fii wallahu a'lam hadith bi imam al-Bukhari indi na ko hadith numéro mille deux mille trois trois mille cent soixante-dix 4088 4089 4090 4091 4095 ak Euh, Muslim indi na ko juróom ñaari yoon xadis numéro 677 imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1444 1445 imam An-Nasa'i indi na ko euh, xadis numéro 1070 1071 1077 ak 1079 euh, imam Ahmad ibn Hanbal lu bare bare la ko indi amma ki nga xamante ne moom mooy imam Ibn Maaja ah indi na ko moom xadis numéro 1183 1184 léegi sa waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko rahimallahu سميع وقال بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه حدثنا مسدد مسربل أبو حسن البصري gisoon nañu ko léegi rahimahullahu ta'ala annahu qaala mu ne حدثنا Abdul Wahid te mooy Abu Bishr Abdul Wahid ibn Ziyad al-Abdi génn àdduna téeméer at ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn comme ni ko imam Ahmad ibn Hanbal waxe wala fukki at ak juróom téeméeri at ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta Euh, rahimahullahu ta'ala ala al muy waa Basra moom mu ne comme Musaddad mu ne qaala haddathana Aasim te moom mooy Abu Abdurrahman Aasim ibn Sulaymaan al-Ahwal rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna téeméer ak ñeent fukk ak benn jàpp téeméer at ak ñeent fukk ak ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di qaadi ci waa Basra rahimahullahu ta'ala moom tamit hadiis nekk ci kutubu sitta qaala sa'altu laaj na Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu gis nañ ko léegi anil qunut ci wàllu qunut fa qaala mu ne qad dëgg-dëgg kaana nekkoon naa qunut qunut yi loolu daan na am de ka ka qultu ma ni ko qabla ruku'i laataa ñuy ruku' lañ ko daan def awwala ba ba'dahu ginnaaw ruku' bi qaala mu ne qablahu lu ko jiitu qaala mu ne ko fa inna naka fulaanan diw axbarani xabaare na ma anka jële ci yow annaka naka yow qulta wax nga ba'da ruku'i euh, ginnaaw euh, ruku' bi maanaam Euh, lii nag maanaam ne lool wax na ko bu ñu xoolee xadiis bi weesu danañ gis ne ko ko nekk li kan la war a doon ak imam Muhammad ibn Sirin ah, moom nee na ma ah, nee na daan nga wax kon lool wax nag mu ne fa qaala mu ne kadaba waxu dëgg maanaam ah, kàcc na mu ne li am ba des mooy kanata xunuut na rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ba'da ruku' ginnaaw ruku' bi shahran weer kese ginnaaw ruko weer rek la ko def la ko kunut ah uraahu yaakaar naa sax ne kaana dafa fekk ne baasa maanaam uraahu day tekki yaakaar naa wala xam nga araahu mooy gis naa uraahu mooy yaakaar naa maanaam euh, loolu maanaam mooy ne maa ngi nii di xool wala boog maa ngi gis ci sama xel day mën na tekki loolu tamit maanaam maa ngi fàttaliku maanaam loolu tamit day day day tekki lool mu ne kon uraahu maa ngi fàttaliku wala boog maa ngi yaakaar ne sax kaana nekkoon na ne baasa dafa yabal qawman aw nit yuqaalu lahum ñu ñu daan wax alqurra maanaam mooy euh, qurra maanaam euh, ñoom ay sahaaba lañ radiyallahu anhum ñi daan jàng alquraan ñooñu qurra lañ leen daan woowe moo tax euh, ñi gën a mënoon a jàng alquraan ci sahaaba yi radiyallahu anhum wala ñi nga xamante ne léeg-léeg ñooy borom xam yi ci ñoom alqurra lañ leen daan woowee moo tax mu ne zuhaa ñu jegewante woon jegewaana maam lu war a tolloog sab'ina rajulan juróom-ñaar fukki góor ilaa qawmin ñu jëm ci nit ay min minal mushrikiina ci ay yéeféer euh, duuna ñu maanaam duuna ulaayika yu bokkut ak gaayee maanaam wa kaana mu nekkoon baynahum seen diggante wa bayna rasulillahi bu nga ak yérante yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ahdun ak kóllëre maanaam amoon na kóllëre goo xamante ne amoon na seen diggante nee na fa mu daal di kunut rasulullah ndawal yàlla la sallallahu alayhi wasallam shahran weer yaddo oo muy ñaan muy muy muy ñaan alayhim waral leen maanaam muy ñaan seen kaw maanaam mooy euh, euh, euh, li nga xamante ne ñoom ñoo dañoo rayoon ñooñu moom mooy Ri'al ak Zakwaan maanaam kuréel ñooñu ñoom ñoo rayoon li nga xamante ne maanaam juróom-ñaar fukki nit ñi bu ñëwee dañ leen rey loolu nag Yonent bi sallallahu nag maanaam di ñaan maanaam mbugalum yàlla ak rëbbum yàlla dal seen kaw maanaam loolu moom moo tax bu daan konóot mu koy ci loolu nag dañ ci mu ko daan wax mu ko daan jàng gannaaw rokoo bi loolu moom dañ ci xamee ne bu fekkee dana am na ay xew-xew yu am maanaam boobaa ñaan maanaam mooy bu spécial maanaam bu ñuy jullee ci rakkaa bu mujj bi maanaam ñaan yooyu am loolu maanaam lu lu ñu yoonal la waaye nag Seydina Anas radiyallahu anhu nee na weer la ko def ginnaaw ga nag mu daal di koy bàyyi maanaam loolu daf fekk ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam léeg-léeg moom ci jëmmi boppam moo daan wax ne yàlla allahumma ighfir li qawmi fa innahum laa ya'lamuna yàlla jéggalal sama nit ngir ne xamuñu waaye tamit moom mooy jëmmi ki doon ñaan rëbbum yàlla dal ci kaw tamit nit ñeen maanaam nga gis ne lenn lu ci nekk dafa am jamono ju laaj ak mbir mu mu laaj loolu nag dafa nekk lu xaw a jafe trop ci nit ku mën a xàmmee yan jamono laa war a def lii ak yan jamono laa war ak ko ci ne euh, nañ ki am yërmande nañu ki maanaam buy bis bu ñu demee ba jamono nit ku nekk jàpp maanaam mbir yi nit ku ne mën naa def lu ko neex te ñëpp war a jàpp rek ne noo l'islam diine jàmm la nan bàyyi noonu bu kenn wax dara bu boobaa mooy ne dañuy li ñuy loolu képp ku am pas-pas boobu moom mi ngi bokk ci ñi nga xam ne ñooy jàppale ak ndëngte ak njubali ak tooñ di sax ci kaw foofu képp ku am pas-pas boobu rek yow ci ñooñu nga bokk parce que li muy tekki moom mooy ne pour yow maanaam nit bu la tooñee nit bu defee lu bon nit bu yàqee loo xamante ne intérêt public la ak yeneen ne yëpp maanaam dan nan ko bàyyi noonu xam nga rek loolu kii ñun ci mbëggeel la ñuy dox ñun ci yërmande la ñuy dox ñun ci maanaam kooku yow yaa yàq adduna bi yow yaa yàq adduna bi euh, ngir ne kilifa dafa war a bokk ci ay caractéristiques u kilifa te képp ku yor nguur ak kilifteef dafa bokk ci caractéristique am mooy ne dafa war a bu dee ku jub maanaam mooy ni muy baaxe ci ñi nga xam ne ñooy ñu jub ñi noonu la war a nekkee boroom kattan ak sañ-sañ ak doole ci kaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy tooñkat yi parce que su amul rek maanaam ku nekk liñ naan impunité saa yu saxee ci dëkk am réew caaxaan am maanaam ab yàq réew ma yàq carrément dégg Euh, loolu moo tax lu mat a bàyyi xel la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi mu naan yàlla jéggalal nit ñi nga xamul boobu moom rek lan dal moom lañ wax lu ñaaw moom lañ ko def mais bi nga xamante ne mbir mi dafa aju nag ci état bi ci réew mi ci li nga xamante ne moom lañ ñëpp ajo boobaa nag dañu ah ah voilà ba pare noonu la doon jëlee di xeexi ak ay nit ñoo xamante ne dañoo dañoo def injustice ñoo xamante ne am na xare yoo xamante ne li tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam teg ko lenn kese la mooy kenn lañ tooñ wala ñaar lañ tooñ mu jóg ne déedéet dañu dem dal ci kaw ñooñu am na xare yoo xam ne li tax mu teg ko mooy euh, comme jan jandal nga xamante ne ay gaay ñoo toogoon rek di di di di di di di di di ay addu kalpe gaay mu teg xare pour dem xeex ak ñooñu ak yu mel loolu maanaam yooyu yëpp dafa am ay mbir yoo xamante ne léeg-léeg loolu fokk muy am képp nag koo xamante ne yow jàpp nga ne yooyu yëpp war woonoo nañ bàyyi noonu nañ kii nañ jéggale nañ kii maanaam yow loolu rek kay sa opinion mooy ne benn partie ci lu baax rek nga am amuloo pa mat mat matu sax mbaax matul mbaax mbaax bala moo mat maanaam nga nekk koo xamante ne jamono ju ne mu laaj nga teg ko te yenente bi sallallahu alayhi wasallam noonu la meloon loolu nag martaba yi xilaafa la moom moo ko indi maanaam le fekk mu nekkoon xalifa maanaam nga xamante ne moom mooy maanaam moo wuutu borom bi subhaanahu wa ci kaw suuf nga xamante ne ni mu mën a euh, nekkee koo xamante ne noonu lay joxe li yërëma noonu lay mën a xañee ba pare di dumawaat voilà mooy voilà mooy comme nguur rek ni mel loolu tamit deneen mbir daf ciy dugg mooy bu fekkente ne tamit état bi ni mu koy defee baaxul maanaam day day day tànn seeg gi ñi muy duma ak ñum dul duma loolu tamit ak yàq la indi ñaar yëpp na dégg nga xadis bi nañ ko euh, gis nañ ko euh, xadis numéro mille un dañ ko gisaan léegi ci xadis bi ci tegu mille trois mille trois cent deux mille huit cent un deux mille huit cent quatorze trois mille cent soixante dix quatre mille quatre vingt huit quatre mille quatre vingt neuf quatre mille quatre vingt dix quatre mille quatre vingt onze quatre mille quatre vingt quinze quatre mille quatre vingt seize ak sept mille trois cent quarante euh, mm, kon xadis bi Euh, waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko ba mu des imaam at-Tirmidhi euh, rahmatullahi ala al-jamii' mu ne qaala isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li axbaranaa Ahmad ibn Yunus te moom mooy shaykhul islam euh, Ahmad ibn Yunus Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus ibn Abdullah ibn Qays at-Tamimi di Abu Abdullah al-Yarbu'i di waa Kufa rahimahullahu ta'ala génn àdduna téeméer génn àdduna téeméer ak ak fanweer ak ñett ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi uh, wa sallam ay uh, hadiisam imaam al-Bukhari ak imaam Abu Da imaam al-Bukhari Dawud uh, ak imaam Ibn Maaja ñoom la nekk seen sëriñ ñeneen muy imaam at-Tirmidhi ak imam an euh, muy euh, imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i seen sëriñu sëriñ la ah, rahmatullahi ala al-jami' moom la euh, imam Ahmad ibn Hanbal doon woowee cheikhul islam mun a qaala haddathana Zaida te moom mooy Abu Salt Zaida ibn Qudamah as-Saqafi Eh, di waa Kufa rahimahullahu taala génn àdduna téeméer ak juróom-benn fukk ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiisam nekk ci kutubu sitta an Taymi te moom mooy Abul Mu'tamir Sulaymaan ibn Tarxaan at-Taymi eh, rahimahullahu taala gisoon nañ ko waa Basra la imam bu màgg boobu rahmatullahi alayhi génn àdduna téeméer ak ñeent fukk ak ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam moom ak baayam yëpp. moom ak moom ak doomam yëpp ñu màgg lan mooy Mu'tamir ibn Sulaymaan ak Sulaymaan ibn Tarxaan rahmatullahi alayhi muy an Abi Mijlaz ah, moom mooy ah, Abu Mijlaz Laahiq ibn Humayd ibn Sa'iid as-Sadusi di waa Basra rahimahullahu ta'ala mu siiwee ci al-A'war rahimahullahu ta'ala Euh, moom mi ngi génn àdduna téeméer at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadith nekk ci kutubu sitta an Anas muy sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qaala qanata nee na qunut na an-nabi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam shahran weer yad'u muy ñaan ala ri'lin ci waa ri'l wa Zakwaan ak Zakwaan maanaam mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo rayoon ñi mu yabaloon moom Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kon euh, hadith bi gis nañu ko léegi ci ne mille un ak mille deux bii mooy li nga xamante ne ci lañ ko ci euh, dootuñu ko euh, euh, gisati ci li nga xamante ne moom mooy buntu bii insha allahu taala maanaam fii lay jeexe maanaam ci téere bi tamit ci kitaabu witr tamit fii lay jeexe li nga xamante ne tamit mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab lay haddathana musaddad mu ni Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Isma'il te moom mooy Abu Bishr Isma'il ibn Ibrahim ibn Muqsam al-Asadi gën a siiwee ci Ibn Ulayya rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiisam nekk ci kutubu sitta qaala haddathana Xaalid te moom mooy Ibn Mihraan al-Hazza rahimahullahu ta'ala Abul Manaazil lañ koy wax wala Abu Abdullah di tamit euh, euh, waa Basra rahimahullahu ta'ala génn àdduna téeméer ak ñeent fukk ak benn ginnaaw gàddaa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiisam nekk ci kutubu sitta an Abi Qilaaba muy euh, taabi bu mag boobu Abdullah ibn Zayd ibn Amr Euh, al-Jurmi al-Azdi rahimahullahu ta'ala gën a siiwee ci Abu Qilaba al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àdduna téeméer ak ñeent jàpp téeméeru at ak juróom-ñaar ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Anas muy Sayyidina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na kaana nekkoon na al-qunuut qunuut gi fil maghrib ci euh, maghrib bi mooy ci euh, mm, timis gi wal fajri ak gée. maanaam mooy ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan na qunut ci euh, fajar ak ci li nga xamante ne moom mooy euh, gée te bu boobaa li tax imam maanaam fajar ak timit maanaam timit ak li nga xamante ne tey bu ñu xoolee ne imam al Bukhari rahimahullahu taala dafa indi hadith bi ci buntu bi dafa am mbir bu muy leeral moom mooy fajar moom mooy julli gi ni julli fi witar di amee timis moom mooy waxtu wi nga xamante ne loo ko teel a teel a julli jamono jooju nga koy julli mooy boo boolee timis ak gée te ci kaw ngay tari bu boobaa kon dañuy daal di xam ne comme muy tar dana ko def ci julli suba mu julli fajar gi tari ci kaw wit euh, xunóot naka noonu bu jullee timis witar na maanaam maanaam xunóot na julli timis tari ci kaw daal di euh, xunóot bu boobaa lu muy tekki moom mooy julli yi nga xamante ne mooy julli gi tar kan mu def naa tari ci kaw lan kunut maanaam loolu tax imam al-Bukhari kon euh, rahimahullahu taala indi ko fii beneen mbir bi nga xamante ne ngir ne euh, hadith bi ci la jeexale loolu tamit day euh, beneen mbir la moom mooy ne wa bu ñu xoolee jur julli gi muy julli timis gi moom mooy julli gi nga xamante ne ci biir julli yëpp moo ci witar moom tamit maanaam mboolem julli juróom yi julli witar la moom mooy julli timis bi loolu beneen bi ci des moom mooy ne julli li mu ko jeexalee nii mooy ne julli timis moom julli fajar ak julli witar am na lu bokk mooy ci guddi la ñuy am maanaam ci lëndëm la ñuy am fajar gi moom mooy suba gi waaye day lëndëm ba tey ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wa kaana yusalli al-fajr bi xalas wa kaana yusalli subha bi xalas maanaam ci jamono day lëndëm ah nga ah, kon loolu moom mooy ah, hadith. Ah, bi nga xamante ne moom mooy xadis bu mujj bi xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko xadis numéro 798 euh, te waa ashaabu kutubu sitta moom rek moom moo ko ci indi xadis bi kon maanaam fii lañ ko mujjee gis maanaam gisoon nañ ko benn yoon fii lañ ko mujjee gis euh, tamit euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala tamit mujje koo indi ci kitaabul witr al imam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala daan ne julli witar maanaam maanaam euh, abwaabul witr wala boog kitaabul witr maanaam euh, lamboo na ci ay xadis yoo xam ne dañoo yëkkatiku ci fukki xadis ak juróom euh, yoo xamante ne benn moom moo ci muallaq yi nga xamante ne ñoom ñoo ci baamu nekkoon ci wala boog te nekkoon tamit ci yi weesu wala boog ñu baamuwaat ci biir yooyu yëpp juróom-ñett xadis lañ yi nga xamante ne dañoo ñëw benn yoon. maanaam ñëw nañu te musuñu woon a ñëw avant te ñu nekk ci bii nag moom mooy juróom-ñaar xadiis la yoo xamante ne imaamu dëppoo na ci solo mboolem xadiis yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk li nga xamante ne nag moom mooy wax yoo xamante ne jok euh, jokkaloo na maanaam euh, euh, jokkaloo nañu ñett lañ maanaam ñoom ñooy wax yi nga xam ne ay waxu saxaaba lañ wala waxu taabe yi mu ñett rek lañ wallahu a'lam euh, bunt bi maanaam mooy kitaabul euh, witri maanaam dafa borom subhaanahu wa ta'aala comme ko gisee woon ci suñ jotaay bi weesu dafa yoonal witar ne witar euh, na nekk jaamu yàlla boo xam ne dañ koy def te mu nekk li nga xam ne ci guddi nañ ko mujjee muy tegtale wéetu borom bi subhaanahu wa ta'aala te yàlla dafa witar nekk ku ca càppaacoli nekk ku tólluntiku maanaam mooy kon nekk nekk ku tóol bokk ba pare dafa sopp ñi nga xamante ne maanaam lépp loo xam ne dafa tóol gisoon nañu yi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala yoonal te mu tóol te duñ ci dellu si wax maanaam gisoon nañ ne euh, julli yi dafa tóol naka noonu ak yeneen ak yeneen euh, muy julli juróom yi gisoon nañ ne fukki rakka ak juróom-ñaar tamit te ne dafa tóol ak yeneen mbir yoo xamante ne yooyu yëpp day junj day tekkale ak li nga xamante ne moom mooy ab tóol waaye li gëna a màgg li nga xamante ne moom la ñuy retenir foofu moom mooy ne ci guddi gi la ko borom bi subhaanahu wa ta'aala yoonal yoonalu ko ci bëccëg bi ngir li nga xam ne moom la wax ne inna naashi'atal ginnaaw bi mu yebale yenente bi sallallahu alayhi wa sallam inna naashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila li nga xamante ne moom mooy lii sosu ci guddi gi moo gën a dëgër ni muy dale moom moo gën a baax moo gën taxaw hatta am na ci biir moo tax guddi gi am na ci waxtu woo xamante ne borom bi subhaanahu wa ci ay feeñuwaayam day wacc ba ci asamaan bu njëkk bi te loolu guddi gi moom maanaam guddi gu jot daf koo am loolu benn bés la borom moo sax ne borom subhaanahu wa ta'aala dana ko def muy bisub Arafat te loolu noonu guddi gu dana am waaye bu dee gi benn bëccëg la muy bëccëgu loolu day tegtale guddi gi ni mu nekkee lu gën a màgg ba tax ruux bu ne jamono jooju day yëngatu maanaam day yëngatu ngir yëg yëg li nga xamante ne moom lay borom bi subhaanahu laa ta'aala di wàcce ci ay xeeti yërmande ak njéggal ci waxtu woowu euh, moo tax di jaamu yàlla ci guddi gi nekk loo xamante ne moom moo ëpp doole jaamu yàlla ci bëccëg gi moo tax bëcc bi muy yokk yeneen saa bi muy yokkalul ab jaamu yàlla ci guddi googu la ko def mais def ko ci bëccëg gi maanaam muy benn waxtu woowu nga xamante ne muy witar ba nga xam ne borom xam-xam yi rahmatullah dañuy wuute ndax war na wala warum. ba boobu rek moom mooy bi nga xam ne wuute nañ ndax war na wala warul ci julli yi nga xamante ne ginnaaw julli juróom yi te comme liñ gisoon ne imam Ahmad ibn Hanbal wax ko ne nit ku bon rek moom mooy tey di bàyyi witar loolu day tëkkale doole gi nga xamante ne moom la am ba nga xamante ne kuy saxoo di bàyyi witar day bokk ci ñi nga xamante ne mënul mënuñu leen a jàppee maanaam seen seede buñ ko mën a nangu kon Euh, loolu day dëgëral maanaam day wane mi nga xamante ne noonu la julli witar amee doole mais beneen mbir bi nga xamante ne moom la julli witar amee doole maanaam mooy day tegtale nit ki wéet gi muy wéet moom ak boroomam subhaanahu wa taala ngir ne boroom subhaanahu wa dafa wéet moo tax maanaam eh, yow tamit ngay julli maanaam mujjee ne maanaam booy évoluer da ngay nekk ci sax yi ndax xam nga maqaama yi nit ñi di amee. dafa am chafiya ak witriya ni mu amee maanaam chafiya mooy bépp maqaama boo xam ne keneen mën na caa ne keneen mën na caa taxawe boobu maqaama rek chafiya la comme xutbu yi seen maqaama chafiya la comme abdali awtaadi ah nuqabaaw yi nujabaaw yi ak ñeneen ak ñeneen ñëpp seen maqaama chafiya la ñi seen maqaama nekk witriya mooy ñi nga xamante ne ñoom kenn ñoom kefe lañ ci keneen mënu leen remplacer lu tax ngir jeex giñ jeex ci borom bi subhaanahu wa ta'ala ci anam goo xamante ne maanaam dañoo ci borom bi subhaanahu anam goo xamante ne euh, rôle bi leen borom subhaanahu wa ta'ala jox ngir ñu war koy mën di jouer maanaam rôle boobu keneen mënu koo jouer pour ñoom comme maqaama xaatimul anbiya yenente bi sallallahu alayhi a mooy ci yeneen yenente yi comme maqaama qurba bi nga xam ne mooy euh, bu sayyidna Abu Bakar bi radiyallahu anhu ak faruqul akbar bu sayyidna Umar bi radiyallahu Euh, borom kersa gu mag bu Seydina Usmaan bi ak siddiqatul akbar bu Seydina Ali bi muy al imaama <coughs> maqaamul imaama boobu ak bi nga xamante ne moom mooy comme lu demee ne maqaama xaatimul awliya ak yu mel noonu yooyu nga xamante ne ay maqaama lañ yoo xamante ne kenn mënu ko maanaam amul keneen ku mën remplacer parce que ñooñu ñooñu justement euh, boo nit ki toppee seen jéego roy def leen royukaay day dem ba nekk koo xamante ne day am day day wéet ak boroomam subhaanahu wa taala tëju carrément moom ak boroomam kese te du ci ànd ak keneen julli witar nag day dimbali nit ci mu mën a mel noonu moo tax ñu ciy jàng sóoratul ixlaas ba nga xamante ne saar la boo xamante ne day wane wéetu boroom bi subhaanahu wa taala daf koy junj di ko tegtale ginnaaw bi nga xamante ne moom la ñuy jàng sóoratul eh, sabbih isma rabbikal a'la bi tekki parce que sabbih maanaam muy féeyal ci sa turu borom maanaam sàbbaalal di seede ci sa xol euh, màggaayu borom subhaanahu wa ta'aala ci denc mu denc mboolem loo xam ne wàññeeku waaye tamit day tekki bi duggee ci sabaxa bi tekki féey féeyal ci sa turu bi subhaanahu wa bi nga xam ne moom muy ki yëkkati ko te yéegul nga xam ne moo féete kaw lépp maanaam mooy fi nga xamante ne dem na ba nga xamante ne féete kaw amatul. ku féete kaw lépp nekk wittax kenn ku moom dong cappaatu li mooy yàlla borom subhaanahu wa kon fii ci jiitam maanaam nga wéetal ko nga ci kanam moom kese ak moom moom kese nga jël sa xol nga aj ko ci moom kese mu jàng tamit ginnaaw bi mu jàng suuratul kaafiruuna suuratul kaafiruuna mooy ne day woo yéefiri ne leen maanaam képp koo xamante ne da ngaa jaar seen yoon ne de toute façon man li ma gëm muy yàlla te kenn la du ma jaamu keneen ku dul moom yiin nag euh, euh, man yor naa sama diine wala diin diinukum waliya diin maanaam yéen yor ngeen seen caaxaan yi ngeen nekke man kenn mënuma tere ba ma mooy téyi man rek ma nekk ci yoon wi nga xam ne moom la ma yàlla teg muy diine ji nga xamante ne euh, mooy comme li Alxuraan wax ne faqim wajhaka lid-diini haniifan maanaam euh, euh, sa jëmm ji taxawal ko ci diini ji nga xam ne mooy bi jub fitratallahi allati fatara an-naasa alayha voilà mooy ni yàlla tëggee nit ñi ci cosaan yow demal nga delluwaat nga mel noonu nga taxaw lu toroxlu rek ci sa kanam borom subhaanahu wa taala nga wéetal ko nga jaamu ko moom kese te bul ci boole keneen moo tax mu ne zaalika diinul qayyim lii mooy diini ju jub ji ju taxaw mooy comme lakum diinukum waliya diin tekkiwul comme li nga xam ne moom la ko caaxaankat yi di waxee rawatina wolof yi loo wax rek ñu ne ah yàlla nee na lakum diinukum waliya diin maanaam ñoom liñ ci bëgg a wax mooy caaxaan yeeg yëpp benn la ku nekk ak nañ ko bàyyeeg diineem déedéet. borom subhaanahu wa ta'aala wax na ci anam gu leer ni inna diina inda Allahi al-islaam diine fa yàlla benn kese la mooy l'islam baatu diine nag tekkiwul religion justement parce que dañ ko bëgg a firi religion loolu moom moo tax problème bi am baatu diine li muy tekki mooy mode de vie c'est-à-dire que sama doxalin su gee ngoon guddeeg bëccëg ci mbooleem mbir yi dafa am lu koy lu ko lu ko cadre te mooy mode de vie bi ma war a dundee. te mooy lan mooy toroxlu gi may toroxlu ci yàlla ci biir ak ci biir moo tax baatu islam tekkiwul jàmm baatu islam toroxlu lay tekki woom motu ci yàlla loolu lay tekki moom ak salaam ñoo bokk ay maanaam ñoo yi leen composé lañ bokk fa la yem mais tegtalewul ne baatu islam mooy jàmm comme ni naan l'islam li muy tekki mooy jàmm déedéet loolu ñaari nit rek ko koy wax ku xamul li muy wax wala ab naafeq bu mat sëkk ñaari façon nit ñi ñoo koy wax baatul islam toroxlu lay tekk woo ci toroxlu googu rek ci la jàmm ne aussi mais jàmm ji tamit daa am prise parfois maanaam moo tax tout le temps dañuy nekk ci équilibre boobu équilibre boobu nag moom la ñu wax ne yàlla moom la ñu wax ne wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan yéen dañ leen a def Euh, ngeen nekk xeet boobu nga xam ne xeetu équilibre boobu ngeen digg dóomu te xeet boobu pour ngeen mën am équilibre boobu noonu te équilibre boobu day junj witriya maanaam mooy point ngeen maanaam boo xoolee ci lu nekk dafa am benn point kese boo xam ne mooy central mooy witriya gi te képp koo xamante ne dafay bàyyi xel kon witriya googu ak witar gi jamono ji nga xamante ne mooy jamonoy lëndëm ak guddi gi nga xamante ne ci la soppe yi di daje maanaam jaam bi ak boroomam subhaanahu wa taala loolu day teg day tax ki nit ki di gën di toroxlu ci kanamu borom subhaanahu wa taala ba di gën di xëccu ngir sopp borom subhaanahu wa boroom borom sopp ko euh, mbëggeel googu nekk loo xam ne day tax ba fusion day am seen biir. mais fusion boobu tegtalewul comme li nga xamante ne maanaam li muy tekki rek mooy nit ki moom mooy fee jeex ci borom bi subhaanahu wa ta'ala borom bi taxawal laa toon ko boppam maanaam mooy fanaaw ak baqaaw ba nga xamante ne nit ki su taxawee borom bi subhaanahu maanaam du gisati ne moom mi ngi def dara nekk na ci dara lu dul ne borom bi subhaanahu wa moo taxaw ci moom di ko defaloo mooy laa xaw la wala quwwata illa billah loolu la tekki mooy lan te loolu yëpp mënoo ko incarner lu dul nga incarner carrément baatu witriya bi maam nga nekk wit maanaam mooy witar bi loolu moo tax witar yeneen bi saa ci ngay gisee ne yàlla la waaye dafa sopp witar kon nag yéen dee leen witar yéen ahlul qur'an yéen waa al qur'an inna allaha witrun wa yuhibbul witra fa awtiru yaa ahlal qur'an loolu moom moo tax nit ki il faut muy def effort boobu di di di wéet wéetal boroom subhaanahu wa ci ci loolu mooy wéet te guddi gi moo gën a approprié pour loolu ndax xam ngeen ni bëccëg gi comme li ko Alxuraan wax inna laka fin nahaari sabhan tawiila bëccëg gi moom am na yu bëri bari ci yoo xam ne ci yooye ngay la wala ci ngay fay nekk ci ci cooroy nekk ci nekk ci ci di dem di dikk di kéegooyu mais guddi gi yow ak yàlla kese ñëpp tëdd yow nga nekk yow ak yàlla nga wét ak sa borom subhaanahu wa ta'ala ñu tarango maanaam foog ngay wut moment boo xam ne ci guddi gi même bu dee da ngay gaaw a nelaw bu dee da da tëdd mais yow même bu dee une minute la deux minutes nga nekk yàlla kese nga wét witar parce que ci xadis bi ñu wax léegi dafa mel ni yeneen bi sallallahu alayhi daf ñuy wax ne soo mënul dem ba witar nga saxoo ak moom ba pare nga incarné ko mënuloo bokk ci ahlul Qur'an ñooñu nga xamante ne dañoo bëgg yàlla yàlla bëgg leen te seen wax ak seen jëf yëpp jëmmi alquran la ñoom ay alquran yuy dox lañ ci seen wax seen jëf seeni xalaatin seen idées yi ñuy véhiculer seen mentalité yëpp alquran la te loolu mënul nekk lu dul nga taxawee jëmm yenente bi ci boppam sallallahu alayhi ci biir ak ci biti te loolu tamit moom mooy foog nga nekk yow tamit witar maanaam nga génn ci côté dualité yëpp lépp loo xam ne dafa nekk ci côté dualité rek nga génn ci nekk ak yàlla kese parce que àdduna bi yëpp ay dualité la ak ay jàkkaarloo nga génn ci lépp nga nekk ak yàlla kese loolu mooy tax nga mën a te loolu tamit pour mu mën a nekk il nga nangu wiit ak yàlla ci anam goo xam ne doo bàyyi xel leneen maam nga nangu wiit yàlla wiitar goo am ci anam goo xam ne doo nangoo bàyyi xel lan leneen voilà doo bàyyi xel leneen leneen existe wu yàlla moo existe moom nga nekkal ci biir ak ci biti te loolu pour mu mën nekk mooy nga sàmmonte sharia bii mu la tëralal loolu lay tekki sharia bi mu tëral nga sàmmonte ak moom ci biir ak ci biti loolu la baat boobu di tekki euh, bunt bi ci tegu xadis maanaam téere bi ci teg tegu istisqa la maanaam baaw naan ginnaaw bi nga nekkee ci witar bi faw maanaam baaw naan yàlla wàccel la tawi leeram yi